fi qasidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma nadman yarummu xaala kulli mubtadi wa xaala muntahin idaa lam yaxsudi kon fii lañ war a jël tey mu ne nadman waxoon na kon ci bii weesu ne ma indi ci téere boo xamante ne nii qad xawaa lamboo na shifaa adi faj man ka nga xam ne asqama qalbahu alhawa nga xam ne ay bànneex moo feebar loo xolam muy wax nag téere boobu nan la demee muy téere bii ñu tiim mu ne man lu ñu nose la dama ko nose mu nekk nose goo xam ne yarum mu day yéwénal xaala kulli mubtadi mooy xaalu état mbiru képp koo xam ne day door a tàmbali di sóobu ci yoonu xam-xam ak yoonu nit ñu baax ñi waxaala muntahin waaye it day yéwénal état wu xaalu mbiru ak yéwénal yëfu ki nga xamante ne nii muntahin ki nga xam ne sax yàgg naa sóobu mu daanaka àgg na ca njombaxtal ga ca jeexital ba même kooku day soxla téere bii nii téere bii nii da koy day yéwénal moom itam xaalam idaalam yax suli bu dee ne soxorul bu dee ne waa ji soriwu mu ne idil xasuudu laysa dantifaa'i bi fadli man asara bittibaa'i mu ne idil xasuudu li tax mu ne waa ji nga xam ne sax dafa nekk dafa dem ba jeexal yàgg ci di ci yoonu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak yoonu nit ñu baax ñi même bu demee bay jeexal tamit téere bii day yéwénal ay mbiram état ak xaalam bu dee ne soxorul ndax idil xasuudu ndax waa ji nga xam ne dafa soxor laysa dentifai mooy ku iñaan bañ yiw gu yàlla defal jaam ni moom kooku nekkul mukk laysa nekkul dentifai aji koo xam ne day jariñu bi fadli ci ngëneelu man aasara ka nga xamante ne moom dafa dund ak moom waaw ndax xijaabul mu'asara comme ni nga xam ne noonu la ko al Cheikh Omar al Fuuti yu taal radiyallahu anhu daal di leerale ci rimaaxu ci rimaax téereem bi voilà <coughs> mooy dafa bokk ci barrières yi ci nga xamante ne gàllankoor yu rëy rëy lu tax nit du xàmmee te du ràññee te du nangu nit ku baax ku mu dund koo xam ne ku mu gis la mooy barrière bu mag bokk na ci ci ci ci gàllankoor yu mag yi mooy xijaabul mu'asara voilà mooy koo xamante ne nii kiiraayu ñoo dundandoo kiiraayu bokk dund kiiraayu bokk jamono moo tax mu ne waa ji soxor moom manu la du jariñoo mukk ci ngëneelu ki nga xam ne dafa dafa dafa dund ak moom bitti bàyyi di ko toog non du ko def parce que da jàpp ne moo kii fan la ma gënee waaye waa nii fan la fi mën a xame lu ma xamul waaye kii en plus may xale bii kii kii kii waxuma la mais kii kii kii xaram man maa ko rendi xaru tabas kii ngi waxuma la loolu loolu lépp daa daa sori mais quand même buñ waxantee dëgg rek man yaayam maa ko yëpp voilà maa ko jëli woon léegi nan la fi mën a xame lu ma xamul alors que loolu lan moo tee lu tax mënoo xam ci moom lu mu xam lu tax moom mënu xam loo xamul loolu la sëñ bi di wax nii ñu bari ñu tardé nangu wuñu mukk koo xam ne moo leen gën a suufee ci ay at ñu koy ñuy ñuy jële ci moom dara wala jàpp ne war naa xam lu ñu xamul wala man na borom bi mën na koo defal ay xéewal yu amul te ñoom ñoo ko tay bu dee mbiru àddina lool d'accord nañ ne am na ñaata nit nga gis ñoo xam ne yaa leen mag ñoo lëpp alal fuuf loolu d'accord ba waaw loolu boo ko doon wàññi doo pare <laughs> voilà léegi nag lan nga bëgg nangoo ne ak mbaax ak cellte ak xam-xam boobu moom walu la fexe ku ma magul rek man du ko mën a jële ci moom déedéet moo tax al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi doon doon fàttali mbir moomu la <laughs> li nga xam ne moom la Seydina Yahya ibn Abi Kathir doon wax rahimahullah bokkoon ci boroom xam-xam yu mag yi salaf yi kene nit ki du jariñoo mukk ah <coughs> mooy nit ki pour mu jariñoo ci xam-xam il faut muy jële ci koo xam ne moo moo ko féete kaw waaye koo xam ne ñoo tolloo ak koo xam ne moo ko gën a suufee voilà waa ji du nekk laa yan bulul rajul voilà moom moom du nekk koo xam ne day brillant am xel loolu am am xel la muy jële ci koo xam ne moo ko fii féete kaw di jële ci ñoo xam ne ñoo tolloo maas classe ay at walla même ci daara ji ngay jële ci koo xam ne élève na ni yow waaye ngay jële ci koo xam ne même yow yaa ko raw ndax borom bi xam-xam xeetu xam-xam saa su ne mën na ko nëb mën na la cee nëb ko lu mu feeñal ko loo xam ne yow du du ko won kon nag loolu la moo tax ki nga xam ne dafa soxor soxar laysa dantifa'i kooku du jariñu mukk bi fadli ca ngëneel ak man asara ka nga xam ne moo dund ak moom moom lay dundal bittiba'i ci topp ko ndax moom jàpp na ni kii du dara ba ma koy topp man manu fee am lu ma amul <laughs> sëñ bi ne moo tax mu ne bu dee soxoro radiyallahu anhu mu ne te gis nga feebar euh, feebaru iñaan bu la duggee kooku iñaan gii nga xam ne moom du jariñoo way keñaan gi nga xam ne du jariñoo ku ku mu dundal ca di ko topp mukk lan moo koy bégloo mu ne wala yasurruhu madal azmani siwa halaakihi bila tawaani mu ne wala yasurruhu du ko bégloo nag moom kiñaan ki moom boroom kiñaan gi du ko bégloo madal azmaani jamono yépp <laughs> mooy moom waxtu yépp li koy bégloo xam nga lan la àddinaam lépp lenn kese koy bégloo bu gisee koo xam ne soxore na ko waaye non kii waru fee xam lu ma xam xamul soxore na waajooj lan moo koy bégloo si waa halaakihi lenn kese moo koy bégloo mooy bés ba may dégg ñu ne ko diw faatu na mu ne loolu alku na mooy génn na àddina looloo koy bégloo bilaa xaani mooy nag pas ay bàyyi ba mu nekk mag de mooy ci loo xam ne amulug yéexal nu mu gën a gaawee waaw moom li ko bégloo mooy ba mu xamee ne diw kat am na lii nit ñaa ngi koy topp moom mu ne du ko topp ndax waru fee am lu ma am fee xam lu ma xamul mais ca saase la koy yéeneeg deegu weex tàll waaw moo tax dara du ko bégloo jamonoom yépp si waa halaaki yi lu dul alkande faatoo waaja nga xam ne mooy boroom xam-xam ba wala ka yàlla defal lu mu ko defalul mu koy iñaane bilaa tawaani ci loo xam ne amulug yéexal amulug gàttañlu mu ne nag xam nga lii feebar bu garaw la yi ñooy feebaru xol yi nga xam ne ku ko deewaale am nga problème yow moo tax yonent bi alei saatu salaam ne woon ak kiñaan day lekk jëf yu baax comme ni nga xamante ne nii noonee la matt mu wow noonu lee la safara di lekke matt mu matt mu wow wala matt mu tooy gis nga ni ko safara si di lakke noonee la soxor ak kiñaan yooyu bu nee ci xol noonu lay lekke di lakk sa yu bon yi nga doon def moo tax yées na moo tax mu ne aadana allahu min alxasuudi wa kulli mubghidin wa dil juhuudi mu ne kon aadana allah ah man ash-shaykh al-xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim man de maa ngi jaan borom bi waay waay yal nañu borom bi musal waay yal nañu yàlla musal minal xasuudi ci kiñaan waaye wa kulli mubghidin yal nañu musal ci képp koo xam ne day bañaate nit ñi bañ leen la leen yàlla def wasil jaxudi te yal nañu musal tamit ci waa ja nga xamante ne nii boroomu féttërlu la aljuxuud moo gën a garaaw mooy la daloon abu jahlin day xam ne yonent bi alei satu salaam diw ne dëgg la mooy du lu muy sikki sàkk est ce que baax naam baaxul déedéet xam na ne lii la doon